أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد النحو الميسور kon nag ñu ñëwaat ci téere grammaire bi muy النحو الميسور muy grammaire bi nga xam ne naxu bi nga xam ne dañ ko yombal euh, ci jotaay bii weesu gisoon nañu inna wa axawaatuha muy inna ak ay mbokkam gisoon nañ ci tamit ci biir kuur boobu après benn résumé xulaasatu raf xulaasa ci ar rafu wan nasb wal jarru fil asmaa yi naka lañuy rafaawe tur yi ak naka lañ leen di nasabe nas rafa bokk na ci ni ñuy rafaay mooy damma nasab bokk na ci ñuy nasabe mooy fatxa wal jarru ak ñi nga xam ne moom lañuy ñuy maase kasra yooyu gisoon nañu ko tey nag comme ni ñu ko waxe woon ñu war a gis i'rabul mufradi wal muthanna wal jam'i muy i'rabul mufradi loolu mooy titre bi i'raabul mufradi mooy naka la ñuy analyser la ñuy i'raabe al mufradi tur boo xam ne benn la singulier la wal musanna ak naka la ñuy analyser naka la ñuy i'raabe tur boo xam ne ñaar la mooy duel la ak i'raabu ak i'raabul jam'i ak naka la ñuy analyser wala naka la ñuy i'raabe tur boo xamante ne nii mbooloo la mooy ëpp na ñaar jëm ñetti jëm kaw naka lañ leen di analyser mooy partie yooyu da ngay gis inrab moom lañ doon mujjee gis buñ defoon ba pare rek da doon def inrab exercice yi tamit moo doon nekk ci suuf léegi nag yooyu noonu nag moom la ñuy gis nii tey mooy bindu tay bi insha allahu taala kon tey ci wàllu inrab la nga gis ne yeneen da doon nekk cours bu jeexee comme maf'ulun bihi après ñu jox la benn france boo xam ne jumla boo xam ne day am maf'ulun bii muy complément d'objet direct après mu a nga analyser ko loolu lañ doon def mais bii nag buntu la boo xam ne uniquement dañ ko réserver moom daal dañ ko jagleel lan naka la ñuy inrabe analyser nga xam ne damay jël mot par mot tour par tour araf par araf bu ma nee xaraf nag particule laa ci jublu dé jubluwuma ci el comme ma ne laam déedéet du laam laa ci jublu mais comme ay ala ila yooyu laa jublu ci xuruf yi léegi kon ñu ñëw ci lim def mu ne al mufradu yi ñuy analyser yi nii nag ci yi nga xam ne ñooy singulier ñooy benn benn yi nga xam ne loolu mooy lan benn benn mooy tur boo xam ne benn la comme bu ma nee taajirun un commerçant commerçant waxuma taajiraani deux commerçants waxuma tujjaar waxuma tujjaar muy des commerçants waxuma loolu un commerçant laa wax benn jaaykat bu ma nee jaaykat ak ñaari jaaykat benn jaaykat mooy mufrad mooy kenn ñaari jaaykat mooy musanna mooy ñaar mooy duel ñetti jaaykat jàpp jëm kaw wala juróom juróom benn téeméeri jaaykat junniy jaaykat loolu lañu ñu naan jamono léegi nag yooyu la ñuy xool tur yooyu comme jaaykat léegi naka lañuy ñuy analyser loolu kon mu ne al bi nga xam ne benn la comme jaaykat mu ne dinañ tur yi ñuy wala nga ne Moussa Muhammad Ibrahima Ibrahim wala Jean Luc Bachelard ainsi de suite mooy yooyu yëpp tamit ay tur lañu mu ne nag tur yooyu ñoom la ñuy lan. analyser nii ba mu des illal asmaul xamsa kon turi yii nga xam ne moom la ñuy analyser tey di jàng nan lañ leen di analyser jàppal ne al asmaul xamsa xam naa ak boobu mooy topp mooy cours bi topp ci cours bi tey cours bi ci topp no bi ci topp mooy al mamnu' min as-sarfi paree ci al mamnu' min as-sarfi insha allahu taala al asmaul xamsatu moo ci topp boobu nag la ne kon yii ñuy analyser moom bu ko ci boole bu ko ci boole kat ndax moom bokkul kon dangay ngay loo ciy jàppe tur yi ñuy indi fii bëgg koo analyser comme bu ñu nee almudiru la directeur ak ak taajiru la commerçant yooyu xamal ne kooku kon tuddul al asmaul xamsa tur yi nga xamante ne nii ñoom ñooy juróom yooyu tur yee juróom loolu la ñuy al asmau ci ismu la jóge ismu mooy singulier bi mooy tur al asmau mooy pluriel bi mooy des noms al xamsatu mooy lool ci xam sa lu jóge mooy cinq mooy juróom yooyu kon bokkuñ après yooyu dinañ ci ñëw incha allah ci euh, kuuram mooy bii jataay bii di ñëw incha allah bi ci tegu mu ne kon loolu la yi ñuy analyser fii kon jàppal ne dinañ analyser tur yi nga xam ne benn la ba mu des al asmaul xamsa mu ne almusanna moom dañ koy analyser moom it amul benn problème après nag aljamu nag bu ñëwee ci pluriel musanna mooy ñaar ñaar moom amul problème lépp lañuy ñuy analyser yi ñu ci mën a analyser yi mu indi al aljamu yi ñuy analyser dinañ analyser pluriel mooy ñu bari almudakkaru saalimu aljamu almudakkaru saalimu mooy pluriel bi nga xamante ni nii dañ koo góoral te moom waxoon boobu gisoon nañu ko dañ koo góoral waaye mooy te muy jeexe waaw ak nuun wala lan alif bi ak taa bi non wala waaw wala alif bi non waaw ak nuun wala yaa ak nuun waaw ak nuun bu dee mubtada la nga xamoon nañ mubtada mooy bu dee moo commencé verbe bi wala waaw ak nuun bu dee waaw waaw ak nuun bu dee mubtada la wala fa'il wala sujet mubtada mooy pronom bu ñu amee phrase nominale tur bi jub bi jiitu bu dee jamoo pluriel la mbooloo la boo xam ne comme al euh, kii nu mu tuddati bu ma nee euh, kii euh, nu mu tuddati waaye comme muallim bu ma boobu dama al muallimuuna léegi loolu la ñuy xam ne liy jamoo muzakkar saalim la bu dee jamoo muannas saalim léegi boobu mooy waaw ak nuun wala yaa ak nuun mooy bu dee complément d'objet direct la wala xarfu jar da koo jiitu comme fii wala bi marartu bil muallimiina du ma wax bil muallimuuna loolu mooy jamu muzakkar saalim jamoo beneen façon bi nga xam ne mooy jam pluriel boo xam ne dañ koo jigéenal boobu lañ ne bokk yi ñuy analyser tey insha allah mooy al jamul muannasu saalim bi nga xam ne moom day jeex ak alif ak taa taa boobu comme aatu wala aati ñaar yooyu aata man da nekk aatu la wala aati aatu bu dee mubtada la wala mu nekk lan walla mu nekk sujet mooy ki jëf-jëf ji naan aatu léegi kon yooyu lañ war a analyser al mufradu singulier al ñaar al jam'u lu bari léegi mu ne ar mooy yi nga xam ne dañ leen di rafaa façon yi ñuy rafaawe gisoon ñun liñ ci gisoon mooy boo xam ne dañ koy rafaawe damma wala boo xam ne dañ koy rafaawe jama muzakkar saalim lan lañ koy rafaawe moom dañ ko doon rafaawe da mi ngay xamee ne moom dañ koo rafaa mooy il faut mu am waaw bi nga xam ne noonu waaw bi nga xam ne da ko doon xëcc xam nga bu ma nee almuallimu dama am almuallimu bu ma ko waree def jamu muy pluriel nan laa koy def lan moo may wan ne dañ ko rafaa mooy waaw bi ak nuun bi waaw boobu di ko xëcc ak nuun bi ci laay xame ne lii kat kon dañu ko rafaa jamu muzakkar saalim la dañ ko rafaa léegi kon mu ne ar rafu nañ ñëw ci exemple nan laay bu may analyser te nag liñ ci gën a wax liñ ci gën a soxla xam nga analyse moom da ngay gis ne fin yi mooy changer ni fin yi di changer lool moo cëpp solo lool mooy mooy analyse sax moo tax booy kanam vocalisation boo koy def chaklu nga xam ne dañ lay bindal ba pare ne la maasal loolooy tax ngay mën a lire téere yi nga xam ne kenn maasu ko bu boobaa loolu fela lay gën a jariñe côté inrab bi ndax dangay xam ne lii sujet la kon damma laa ko war a maase bu dee ustaazu manuma ustaaza wala ustaaz yi bu dee nag complement d'objet direct mooy jëf ji ci kawam la dal ah bu boobaa ma xam ne ustaaza laay wax ainsi de suite kon mooy fin yi ndax tamit mooy al mu'rab tamit ci mu'rab lañ nekk mu'rab mooy bi nga xamante ne nii moom fin yi day changer ngir moom i'rab kon ar bu dee yi nga xam ne dañ leen di rafa te mu nekk ci mufrad benn dañuy jël kaasu mufrad ba mu jeex ñu jël kaasu musanna ba mu jeex après ñu jël kaasu aljama insha allah wala ni ñuy def mooy dañuy jël kaasu mufrad musanna jamo bu ñëwee ci rafaa buñ paree ci rafaa ñu jël nasab jël mufrad musanna jamo loolu moo gën a kii ndax noonu sax defaree tablo yi léegi kon yi nga xam ne façon yi nga xam ne moom la ñuy rafaawe bu dee benn tur la comme jaa al muallimu nga xam ne tur la boo xam ne muzakkar raf'ul muzakkari naka la ñuy rafaawe li nga xam ne tur masculin la de de góor la comme exemple jaa a dikk na al muallimu jàngalekat bi nga xam ne moom damma kon lañ ko rafaawe jaa al muallimu waxu ba muallimi jaa al kon noonu lañuy ñuy rafaawe loolu mooy tax bu ma ne woon jaa al ustaazu wala jaa al mudiiru jaa at tilmiizu kon noonu lañ koy rafaawe moom noonu lañuy inraabam noonu lay mooy inraab bi mooy fin bi naka la fin bi di changer ak yooyu moom mu'arrab la al mu'rab wal mabni gisoon nañ mu'rab mooy bi nga xam ne day changer kon jaa al muallimu noonu la ñuy rafaawe raf'ul muzakkari boo xam ne moom masculin la <coughs> bu dee nag jigéen la tamuy benn ba léegi danga naan jaa atil muallimatu jaa atil li tax ma ne jaa atil jaa at al muallimatu la woon waxoon nañ waxoon nañ ko waxati ko waxati ko waxati ko mooy ne ñaari sukkoon du ñu daje ci arab comme que duñu daje buñ naree daje bi njëkk mooy jaa at boobu at boobu laay dindi def ko ti comme ça ma jaa atil muallimatu gis ne kon nan laa rafaawe raf'ul muannasi nan la ñuy rafaawe bi nga xam ne dañ koo jigéenal <coughs> mooy damma tamit mooy maskalonk jaatil muallimatu jaatil ustaadatu jaatil mudiiratu nga gis ne yooyu yépp wala jaatil amiratu mooy l'émir bu jigéen bi wala jaatil mudiratu directrice bi ñëw na jaa atil <clears throat> ustaadatu mooy ustaad bu jigéen bi tamit ñëw na kon nga gis ne kon fii nii bi njëkk a gis mooy ni ñuy rafaawe raf'ul muzakkar yi mooy comme boo xam ni ñuy rafaawe bu góor masculin damma ni ñuy rafaawe tamit mu muannas muy féminin tamit damma la mooy jaa al ak jaa atil muallimatu léegi ñu ñëw ci duel nan lañ koy rafaawe moom mu ne exemple jaa al muallimaani bu dee raf'ul muzakkari bu dee góor la mooy yi nga xam ne al ñoom ñoom ñaar lañu moom góor ñaari góor lañu nan lañ leen di rafaawe mu ne jaa al alif boobu noonu di xëcc maa bi ma bi niim bi loolu mooy noonu lañuy boobu alif boobu moom lañuy rafaawe bu boobaa du ma wax marfuun bu ma doon analyser xam nga bu njëkk bi dama naan jaa fi'lu maadi mabniyun bil fathati al muallimu euh, fa'ilun marfu'un bid dammati léegi bii nag ma nekk nii mooy musanna nan lañ koy rafaawe dama naan jaa fi'lu maadin mabniyun bil fatxati almuallimaani boobu dama naan kooku fa'ilun waaye fa'ilun marfu'un bil alifi alif bi bu ma neexee mane bi bil alifil musanna wala nga ne rek bi bil alifi li annahu musanna mooy dañ koo rafaa nan lañ ko rafaa est-ce que fii damma lañ ko rafaa masque lañ koo gis est-ce que dangaa dégg muallimaani dangaa dégg nii nga dégg déggoo muallimaanu muallimaani mais kon nga ne ma mais kon nan lañ ko rafaawe ñu ne la comme que duel la duel niñ koy rafaawe mooy ñaar niñ koy rafaawe mooy signe bi wane ne moom moom sujet la wala complément wala kii la mubtada la mooy ne alif moom marfu woon dañ koy rafaa bil alifi ci alif bi nga xam ne mooy xëcc miim boobu mu doon ustaaz ustaazaani alif boobu di xëcc zaay zaal bi boobu noonu mooy nañ naan moom la mooy ni ñuy rafaawe duel bu góor léegi bu jigéen tamit même chose la mu ne exemple jaa atil muallimataani jaa at dikk nañu al muallimataani ñaari jàngalekat yu jigéen yi nga ne ma fii nan lañ rafaawe euh, kii bi euh, tur bii nga xam ne ñaar lañ muy ñaari jàngalekat ma ne muallimataani gis nga après taa dafa am alif bu xëcc taa bi nga ne taa ni alif boobu moom mooy noonu moom danga naan marfuun bil alif yi dañ kow rafaawe ci alif wala neexee nga ne li annahu musanna ndax moom dafa nekk duyel ñaar la léegi nag kon pare nañ ci musanna léegi nga ne ma nan la ñuy rafaawe jamo al jamo comme que titre bi da nekkoon i'rabul mufradi wal musanna wal jam'i naka la changement fin yi mot bi nom bi tur bi di changer muy bu dee mufrad benn tur walla ñaar wal musanna bu dee ñaar wal jam walla lu bari i'rab bi tamit mooy analyse bi ba léegi ma ko doon analyser lii mooy but ndax benn lañu mooy naka lay changer fin yi mu ne kon al jam'ul mudhakkaru saalim bu dee jam'ul mudhakkaru saalim pluriel bi nga xam ne mbooloo mi nga xam ne dañu ko góoral te muy jeexe waaw ak nuun xam nga kii rafaa lañ wax rafaa moom waaw ak nuun la man da nekk yaa ak nuun ndax yaa ak nuun complément d'objet direct la mooy bu dee moom jëf ji day daal ci kawam du moom mooy jëf léegi foofu exemple mu ne jaa al muallimuuna mu ne jaa dikk na kan moo dikk al muallimuuna jàngalekat yu góor yi kon jàngalekat yu góor yi de dikk nañu nga ne ma mais nan laay wi fii waxuñu nu ñu ne la waaw fii ni ñuy rafaawe danga naan marfu'un bil waawi moom dañ koo rafaawe ci lan ci waaw bi mooy waaw bi al muallimuuna boobu moom moo moo moom moo ko rafaa ci moom lañ koy rafaa lu tax nag nga ne li annahu jam'un mudhakkar sa jam'u mudhakkar saalim ndax moom dafa nekk jamu muzakkar saalim moo tax moom waaw lañ koy rafaani léegi nga ne ma loolu mooy bu góor bi na léegi ñu jigéen ñi nag mu dee ñu bari nga ne ma jaa mu ne exemple jaa atil muallimaatu jaa at dikk na kan moo dikk almuallimaatu léegi nga ne ma ah mais léegi fii moom nan lañ ko rafaawe mu ne la kat moom dañ koo rafaawe ci lan moom dañ koo rafaawe bil dammati ndax dégg nga al moom dañ koo rafaawe lan bil dammati kon loolu ndax jamal mu annas as bi moom mooy yooyu al muallimatu yooyu nga xam ne kon nag bu dee sujet la wala mubtada day terminer tout te bu boobaa kon danga naan marfu'un bi dammati bu dee jàmm bu góor bi al muzakkar saalim marfu'un bil waawi bu dee deux la nga ne marfu musanna comme muallimaani bu dee nag benn la comme muallimu nga ne marfu'un bi dammati léegi kon pare nañ ci rafaay mu ne la nañ ñëw ci nasab naka la ñuy nasabe tur boo xam ne benn la wala tur boo xam ne ñaar la wala tur boo xam ne jamono mudakkar saalim la wala jamono muannas saalim mu ne la ni ñuy nasabe bu dee góor la benn te nekk góor mooy singulier masculin danga naan ra'aytul muallima exemple la joxe nasab mooy comme bu dee complément d'objet direct waxoon nañ la bokk na ci ñuy nasabe mooy fatta am na yeneen yeneen yooyu nag la lay dikkal ba pare dikkal la ci bi ma la wax léegi mu ne ra'aytu gis naa almuallima jàngalekat bu góor bi ñu ne la ana li nga nasab mu ne almuallima ndax jëf ji ci kawam la dal kan moo gis man kan laa gis ciy jàngale kon moom mooy complément d'objet direct léegi nan lañ koy maase moom da ngay njëkk a xool tur bi benn la kenn laa gis benn jàngalekat léegi nga xool nan lañ ko maase muy ma nga xam ne kon fatxa boobu noonu kon nga ne ra ma ra eh, ki eh, al boo ko analyser da nga naan maf'ulun bi mansubun bil fathati moom dañ ko nasab nan lañ ko nasabe mais ci fatha lañ ko nasabe léegi nga ne ma kook mooy ku góor léegi kenn ku jigéen ma ne mun joxaat la exemple ra'aytul muallimata gis naa jàngalekat bu jigéen bi léegi mu ne la muallimata moom dañu ko nasabe fatxa moom it comme bi mu comme muallima dañ koo nasabe fatxa al muallimata kon nga ne maf'ulun bihi moom complément d'objet direct la man mansuubun boo xam ne dañ ko nasab bil fatxati ci euh, rëdd boobu nga xam ne mooy nekk ci kaw muy fatxa muy mask kaw mooy rëdd kaw boobu fatxa léegi nga ne ma léegi kon pare nañ ci mufrad mooy xam naa ne kon niñ koy nasabe mooy fat mooy fatha mooy benn rëdd lañ koy mas comme ta ra voilà al mudira ra'aytul mudira ra'aytul ustaza ra'aytul muallima ñu ne la kon baax na ra'aytu fatimata ne la kon baax na kon tab yi xam naa ko bu dee benn tur léegi bu dee ñaar mu ne la exemple ra'aytul mu'allimayni ra'aytu gis naa may nii ñaari jàngalekat yu góor yi al mu'allimayni mu ne la fii dañ ko nasabe bil yaa yi ci yaa boobu ay boobu nga xam ne moo nekk ci après mim bi moo toog may li da am nga ma après ñook ay muy ay boobu yaa boobu nag nga naan kon moom man mansuubun dañ koo nasabe bil yi dañ koo nasabe la yaa ndax lan mu la neexee nga ne li annahu musanna ndax moom duel la ñaar la ana la waa kook mooy bu góor bi bu jigéen bi mu ne la jëlal exemple bi ba léegi duma ci jóge ndax dama lay bañ a jax-jaxal ra'aytul muallimatayni gis naa ñaari jàngalekat yu jigéen yi tayni ay boobu ay ni boobu ay boobu moom lañu ko nasabe kon danga naan al muallimatayni maf'ulun bihi complément d'objet direct mooy ki jëf ji dal ci kawamam ci kawam mansuubun dañ koo nasab bil yaa i ci yaa yaa boobu ay ni comme ni ñu amee woon bii tay ni muallimatayni ndax jigéen la léegi kon nga ne ma nañ jàll kon ci pluriel jam'ul mudhakkar saalim bu dee bu ñu góoral la waa boobu moom boobu moom nan lañuy xamee ni daan daan na sax mooy lu rafaa boo gisee kon ñu ngi fii ci ay complément d'objet direct lañ nekk nekkuñ te bu ci nekkoon ci kaw ay sujet lañ nekkoon bii ay complément d'objet direct sujet mooy ki jëf-jëf ji moom lañ nekkoon ci kaw rafaa yi ni ñuy rafaawe bii nag ni ñuy nasaabe mooy yi nga xam ne ay complément d'objet direct mooy jëf ji dal seen kaw ba léegi mu ne ra bu dee jamu muzakkar saalim bi nga xam ne pluriel la bu ñu góoral mu ne ra'aytu gis naa almuallimiina bu dee ay góor lañ aytu gis naa almuallimiina jàngalekat yu góor yi nga xam ne ëpp nañu ñaar ñett lañu jëm kaw gis naa leen ra'aytu séen naa gis naa gis naa bopp almuallimiina jàngalekat yi nga xamante ne nii ay góor lañu léegi moom boo koy analyser muallimiina da nga maf'ulun bihi mansuubun bil yaa'i li annahu jam'un mudhakkarun saalimun mu la neexee nga wax lool mooy al di ñi nga xam ne moom la dama maf'ulun bihi la ndax njëg seen kaw la nag mansuubun dañ koo nasabe bil yaa'i ci yaa yaa bi mooy muallimiina ii boobu yaa boobu di xëcc miim bi loolu mooy loolu la mooy mualli mii na yaa boobu noonu moom nga naan li am ndax moom lañ ko nasabe dañ ko nasab bil yaa i lu tax li annahu jam'u mu jam'un mudhakkarun saalim waaw moom jam'u mudhakkar saalim la jam'u mudhakkar saalim da dellu ca kuur waxoon nañ la mooy pluriel boo xam ne bu dee sujet la waaw waaw ak nuun lay jeexe walla yaa ak nuun iina wala uuna léegi mu nga ne ma waa léegi nañ dem ci beneen bi muy aljamul muannasu saalim bu dee dafa ji al muannasu saalim bu dee dafa ji buñ jigéenal la nag mu ne la exemple ra'aytu al muallimaati ra'aytu gis naa al muallimaati mooy jàngalekat yu jigéen yi mu ne nag al muallimaati bi moom dañ ko nasabe ci lan bil kasrati mooy da dégg dégg tiit nga dégg déggoo muallimaata xam nga doon nga xaar naan mais comme que tem mu nekk ta mu ne la déedéet bii ti lay doon ndax la li annahu jam'u muannathun jam'u muannathun saalim ndax jam'u muannath saalim la après dinaa la jox benn règle insha allah règle bu am solo la xam naa li tax indiw ko da doon bañ mbir yi compliqué mais dinaa la ko wax ci mu gën a gaawe après insha allah bu ma ko fàttewul léegi kon loolu nga gis ne kon fii dama naan ra'aytu fi'l ak fa'il la ay bi mooy fi'l madin la jëf la joo xam dafa weesu tu bi mooy fa'il bi mooy ci jëf-jëf ji mooy man al muallimaati complément d'objet direct maf'ulun bi mansubun bil kasrati ko nasabe ci kasra léegi kon ginnaaw bi ñu gisee rafaa comme yi nga xam ne ay sujet lañu jaa al muallimu gis nañ nasab comme ra'aytul muallima léegi nga ñëw ci jar mooy yi nga xam ne dañ koy maas ci suuf boo seetloo ban maska moo def sukkoon ndax arab moom tur yi duñ jeex a sukkoon tur tur du jeex a sukkoon soit rafaa damma wala comme nasab comme fatha wala mel noonu wala lan wala jar wala ñu maas ko ci suuf mais sukoon moom du ko jeex loolu moo tax gisoo fi def nañ rafaa nasaab ak jar léegi nag ñu ñëw ci jar boo déggee naan jaa Ibrahim loolu da lool li ma taxaw la noonu lañuy ñuy waxe mais ma nee xam ne dëgg-dëgg jaa Ibrahimu la woon léegi al jar mooy bi nga xam ne dañ koy maas ci suuf mu ne jar almudakkar bu dee boo xam ne góor la danga naan marartu bil muallimi marartu mooy romb naa bil muallimi bi boobu moom baawul jar la mooy moom xarfu ci xuruful jar yi la bokk particules yi nga xam ne buñ duggee ci tur day tax ñu maas ko ci suuf kasra moo tax kon bi mu duggee bu dee benn tur la bu góor danga naan muallimi léegi nag bu dee benn boo xam ne jigéen la da naan tur boo xam ne da nga naan marartu bil muallimati kon nga gis ne ñaar yi yëpp lan lañ bi bi xarfu jar bi muy bii bi bi duggee lan lañ def dañ koo maas kasra ti mu leer ma ne la waa léegi kon ni ñëw ci duel mul al musanna ma ne bu doon musanna dama naan marartu bil muallimayni mooy bu dee góor lañ bu dee jigéen ma ne marartu bil nii romb naa ñaari jàngalekat yu góor yi bu njëkk bi romb naa ñaari jàngalekat yu jigéen yi bu mujj bi léegi nga ne ma waa fii nan lañ ko jar ma ne la moom dañ koo jarre bil yaa i dañ koo jarre mooy dañ koo maase kasra li tax ñu jarre ko jar bi jar boobu bii tey du kasra lañ ko maas mais dañ koo jar ndax jar du kasra rek lay doon loolu lañuy gis nii mooy arab yi façon yi ñuy nga xam ne noonu la ñuy jarre ginnaaw yi ñu gisee façon yi ñuy rafaale ak yi ñuy nasaabe mooy dina nekk kasra kasra moo ëpp fuuf mais nag bu dee yii la moom dañ koy jar ci lan moom dañu ko jar ci bil yaa i ci yaa yaa bi muallima tay yaa boobu ak muallimay yaa boobu moom lañu ko jar nga ne ma léegi nañ ñëw ci pluriel jam'ul mudhakkarus al jam'ul mudhakkarus saalimu ma ne comme mu la exemple marartu bil muallimiina romb naa bi bil bi boobu bi duggee muallimiina kon moom dañ koo jar ci lan ci yaa majrurun bil yaa yi ngay wax yëpp boo kon alisa nga marartu romb naa marar fi'lun madin tu fa'il bi xarfu jar al ismun majrurun bil yaa wala bi bii ni tax ñu jar ko mooy biir wala nga ne majrul dañ koo bil yaa i ci yaa bi moom nag dafa palaasu lan la nekk nii palaasu complément d'objet direct fii mahalli al maf'ul maf'ul bihi kan laa romb muy yi nga xam ne moom lañu ki ñuy jàngale te ñu nekk ñu góor léegi mu ne la jamoon muannas saalim nag bu doon moom nan laa koy kas nan laa koy jarre bokk mu ne exemple marartu bil muallimati marartu romb naa bil muallimaati ci jàngalekat yi nga xamante ne nii de ay jigéen lañu léegi nga ne ma nan lañ jarre fii mu ne la ni ko jarre mooy ti la bi mooy kasra bi comme ni amoon marartu bil muallimi bii it kasra la mooy ci suuf lañu ko kasra lañu ko maase léegi mu ne la kon tableau yi jeex na mu ne la alaamatul i'raabi bil lawnil ahmari loolu moom laa loox naa la ko mooy yi ma doon wax bu dee ki yor téere bi danaan la mandarga signes yi nga xam ne moo lay wan ne yii nii day changer mooy masque yi day changer ci fin bi dañ koy mas vocaliser mooy yi nekk en rouge yi nekk en rouge loolu man wax naa ko léegi ku am téere bi moom da ngay gis affaire bi couleur rouge bi léegi nag régle bi ma la waxoon euh mooy ci jamu mudakkar saalim wala danga naan yurfa'u al jamu al mudakkaru saalimu bi dammati non non non maanaam bi dammati bil waawi yurfa'u al jamu al mudakkaru saalimu bil waawi wa tuns wa yunsabu wa yujarru bi bil yaa yi jamono muzakkar lañ nekk jamono muzakkar saalim bu dee pluriel bi nga xam ne dañ ko góoral danga naan yurfa'u al jamono muzakkaru saalimu bil waawi mooy dañu koy rafaawe ci waaw mooy bu dee sujet la wala euh, phrase nominale la mu nekk ci kanam mubtada mooy boobu moom bu dee jamu muzakkar saalim la yurfa'u fu mu nekkee rafaa lu ñu war a rafaa moom waaw lañ koy def wa yunsabu dinañ ko nasab nag wa yu jarru dinañ ko jar bil yaa i ci yaa loolu moo tax nga am ci biñ lay wax nasab jamono muzakkar saalim nga ne ra'aytul muallimiina bi nga ñëwee ci jar nga am marartu bil muallimiina ni gis ne ñaar yëpp yàlla comme danga naan jamono muzakkar saalim budul sujet wala complet wala mubtada dangay xam ne bu dee lool la moom waaw lañ koy kiiwe lañ koy rafaawe mais nag bu dee dañ koo war a nasab wala dañ koo war a kasr dañ koo war a jar moom yaa lañ koy kiiwee comme muallimiina moo xam bil muallimiina wala ra'aytul muallimiina loolu mooy jamul mudakkar saalim beneen règle bi ci jamu al muannasu saalim danga naan al jamul muannasu saalimu yurfa'u bil dammati yurfa'u bil dammati mooy dañ koy rafaawe ci damma mu muannas saalim bi nga xam dañ koo jigéenal comme faatimaatun muallimaatun banaatun mooy plurielu bintun loolu yépp bu dee ñoom la lan laay def ñoom yurfa'u bu dee ay sujet lañu dama leen a war a rafaa lan laa leen di rafaawe bi dammati ñoom damma man da nekk waaw comme niñ gisoon ci bu góor bi moom damma waaye wa yunsabu wayu yujarru bil kasrati waaye dañ koy jar di ko nasab mooy bu dee complément d'objet direct la mooy bu dee nasab dañ ko war a nasab mooy moom li jëf ji di dal wala yu jarru bu dee moom dafa war a nekk foo xamante ne nii dafa xarfu jar ay ala wala min wala fii dañ koo jiitu bu ñu ko jiitoo moom nan ngay xam nan lañ koy eh, jarre mu ne la ni ñu koy jarre dañu koy jarre lan bil kasrati dañ koy nasabe ta di ko jarre ci bil kasrati kon ñaari règle yi mooy bu dee mu al jam'ul mudhakkaru saalimu yurfa'u bil waawi wa yunsabu wa yujarru bil yaayi aljamul muzakkar saalim dañu koy rafaawe ci waaw di ko nasaab wala ñu koy jar di ko nasab walla di ko jar bi nga xam ne bu doon ci yoon comme mufrad ba fatha mooy nasab bi bu dee bu bu bi nga xam ne moom comme muallimi boobu bu dee jar muallimi nee nag bu dee bii benn lay doon mooy yaa rek mooy nekk seen signe bu dee aljamul muannas saalim nga ne aljamul muannasu saalimu yurfa'u bi dammati bu waree luñ ko waree rafaa damma wa yunsabu wa yujarru bil kasrati dañ koy nasab te di ko jar ci kasra kon loolu mooy règle yi ma la waxoon léegi nag ñu dellu si ci livre bi mu ne wa alaamatul i'raabi fi jam'i taksiiri hiya al alaamatul asliyatu mu ne wa calaamaatul i'raabi fi jamci taksiiri hiya al calaamaatul asliya wala nga ne hiya al calaamaatul asliyatu mu ne wa calaamaatul i'raabi te màndargaay siiñu euh, fin wu fin wu fin wu baat yi tur yi bu dee mbir mi pluriel jamo taksir la jamoo taksir moom du jamo muzakkar saalim mooy dina ëpp deux moom il faut mu nekk trois jëm kaw mais moom ni ñu koy xamee du ni ñuy xamee ne du jamo muzakkar saalim mooy du jeexe waaw ak wala yaa ak nuun xamee ne tamit du jamo muannas saalim mooy jamo muannas saalim boobu moom du jeexe aat du ko jeexe comme kutub kitaabun benn téere kutubun ah kutubun nga xam ne loolu moom bahrun géej bihaarun ay ay ay océan xam ne loolu xaw ma waxuma bihaaruuna walla bahruuna wala bahraatun waxuma loolu loolu la ñuy xame ne lii kon jamo taksiir la léegi mu ne waa alaamaatul i'raab bi mandarga yi nga xamante ne nii mooy feewu baat bi comme bu ma amee dar sun dinañu jox exemple sun boobu sun boobu moom lañ naan alaamatul i'rab yi ndax mooy fin bi day changer boo gisee jàngoon nañ al mu'rab ak al mabni al moom du changer fin bi al mu'rab fin bi day changer mu ne nag màndarga bi lay wan ne kii day changer fi jame hi alaamatul asliya moom moom moom mooy signes yi nga xamante ni mandarga yi nga xam ne ñooy yooy cosaan yi loolu mooy lan mooy bu dee jamu taksir yi nga am ci ay jamu mu annas saalim jamu muzakkar saalim ay una ina atun aati yooyu amul ci lii yii moom yi nga amoon mooy yi nga amoon ci mufrad comme bu ma nee al muallimu jaa bu dee sujet la lan wax jaa al bu dee complément d'objet direct lan laay wax ra'aytul muallima bu dee xarfu jar da ko romb da ko da ko da ko jiitu marartu bil muallimi loolu la la bëgg a wax gis nga yooyu nga xam ne cosaan lañ mooy bu dee euh, sujet nga ne mu bu dee miim la bu nga ne mu bu dee complément la direct mooy moom la jëf ji daal nga ne ma bu dee moom euh, xarfu jar da koo jiitu dafa dugg ci baat bi nga ne mi loolu la na ne noonu taksitis noonu moom ngay jamu taksir moom loolu lay jël bu dee sujet mu nekk comme bu doon comme exemple bi mu joxe duruusun nahwi comme que duruus phrase nominale la ndax mooy leçon bindu yi grammaire yi mooy leçon wi grammaire yi mufiidatun yu jariñ la yu am njariñ lañ nax nahwi mooy exemple bi mu joxe ci wane la na feewu moo yi ci bu dee jamoo taksiir la mooy pluriel boobu ñu la wax sànk ne doo ko xamee uuna doo ko xamee iina doo ko xamee aatu doo ko xamee aati comme bihaarun anhaarun ay fleuve naharun marigot yi fleuve yooyu léegi nga ne fleuve bokk euh, anhaarun nga xam ne loolu dalay wan ne lii moom loolu jamu taksiir la loolu la la bëgg a wax ne yooyu par exemple bu dee sujet la comme duruusu comme du mooy sujet wala mu nekk phrase nominale mooy mubtada boobu su lay nekk mooy damma mooy bu dee moo jëf-jëf ji xam nga ko jëf-jëf ji dammale war a jeex comme jaa al muallim bu boobaa dama na duruusun nahwi du ma wax duruusa du ma wax duruusi duruusun wi ndax mubtada la ta mubtada dammalay commencé lay jeexe duruusun wi loolu la bëgg a wax léegi bu dee complément d'objet direct la moom sa lay nekk mu ne la exemple xafidtu duruusan wi xafidtu takk naa jàpp naa duruusa nahwi duru lan laa jàpp duruusa complément sa comme ra'aytu gis naa al muallima fii nga ne xafiltu jàpp naa lan laa jàpp lan laa takk lan laa mokkal duruusa an nahwi leçon bi grammaire yi léegi bu mujj bi mu ne la ajtahidu fii duruusi nahwi ajtahidu maa ngi góorgóorlu di yol di yulli sama dayok coono fii nax nahwi ci les cours de grammaire pour maîtriser ko une fois pour tout jàll ci leneen mooy loolu tamit mooy matière da nga ciy sonn boo bëggee jàpp ko benn il faut mooy doo ko jàngantu bu dee da koo jàngantu yow da kiy nekk koo xam ne da nga ciy am benn genre culture rek te culture bi sax poussé wul mooy ne yow daal luñ ci wax nga man cee wax aslëf mais dëgg-dëgg xamoo mbir mi dëgg-dëgg loolu nag kenn boo ko jàngee noonu doo xam mooy yow perte temps ngay def te lool nga ci xam tuuti sax bu yàggee te defoo ay test après da nga leen di fàtte kon mu ne aji tahidu maa ngi góor góorgóorlu fii duru si fii lan moo a ma ne duru si ndax fii moo ko jiitu loolu la loo an nax wi yu nax wi kon jamu taksir moom moom bokkul ci complication yi bu dee sujet bu dee lu ñu war a rafaa damma lay doon bu dee lu ñu war a nasab fatha bu dee lu ñu war a jar kasra léegi nag mu ne la i'rab nañ analise yi ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu fin yi seen waxoon naa la ne day tekki de mooy fin yi nan lay jeexe comme almorab nan lay jeexe bu dee rafaa la nan la ñuy rafaa walla analyse léegi nag mu ne la kaay ma analyser loolu mu ne daxala rajulaani moom la ñuy analyser phrase bu njëkk bi daxala dugg naa rajulaani ñaar ñu góor ñi beneen bi ñuy analyser ra'aytu gis naa almuallimiina jàngalekat yu góor yi beneen phrase bi ñuy analyser qara'tu aayatin min alqur'aani qara'tu jàng naa aayatin ay laaya min alqur'aani yoo xamante ne ci lal qur'aan la bokk léegi foofu danga naan analyse bu njëkk bi daxala rajulaani daxala fi'lu maadin mabniyun moom fi'lu maadin la verbe bu weesu la inako accompli la buñ def ba pare verbe passé mabniyun fin bi du daxala manuma wax daxalu wala daxali daxala rek laa mën a wax mabniyun du changer ar-rajulaani mu ne la fa'ilun marfu'un mooy sujet bi nga xam ne moo jëf-jëf ji moo dugg ñaar ñooñu dugg waaye marfu'un dañ leen a lañ ko rafaa bil alifi ci alif rajulaani alif boobu di xëcc la bi lu tax mu ne li annahu ndax moom musanna duel la ñaar la analyse bu ci tegu mu ne ra'aytul muallimiina ra'aytu gis naa ñan laa gis al muallimiina jàngalekat yu góor yi ana ra'ay fi'lu maadin mabniyun moom it du changer ra'ay tu fa'ilun damirun mabni moom sujet la te moom damir mabni la comme niñ ko gisoon ca damaa'ir yi almuallimiina mu ne maf'ulun bihi la mansuubun bil yaa'i li annahu jam'un mudhakkarun saalimun mu ne almuallimiina maf'ulun bihi complément d'objet direct ci kawam la jëf ji dal kan laa gis ñiy jàngale jàngalekat yu góor yi mansuubun dañ koo nasab mais ci lan bil yaa'i ci yaa muallimiina yaa boobu xëcc mi bi li annahu lan moo tax ñu nasabe ko yaa jamoon ndax moom jamo muzakkar saalim la jamo bu ñu góoral boobu yee léegi bi mu jub muy qaratu ayatin min alqur'ani qaratu jàng naa qaratu liir naa ayatin ay laayo min alqur'ani ci alqur'an alazim di waxu suñu borom subhanahu wa taala jàng naa ay laaya ci alqur'an ay verset nga ne qara qara mooy booy analyse da ngay décortiquer affaire bi ndax tout bi comme que la moom il faut boo koy analyser da nga ko comme ra'aytu tout bi sujet la doo ko boolee nga naan da nga koy ber kon qara fi'lu madin mabniyun moom fi'lu madin le verbe bu passé la boo xamante ne nii mabniyun jëf la joo xam ne dafa weesu moom it du moom du changer qara tout fa'ilun damirun mabniyun du de moom fa'ilun sujet la damirun te moom damirun mabniyu la comme nañ ko gisa woon ca dama iria léegi min min bi a moom min min al quraan yi ko qara'tu ayatin ayatin rek la analyser léegi mu ne la nag ayatin moo ci tego aayaatin mu ne la maf'ulun bihi mansuubun bil kasrati li annahu jam'un muannathun saalim mu ne aayaatin aayaat mooy turu a xaratu jàng aayaatin damay analyser mu ne la maf'ulun bihi moom de maf'ulun bihi la mooy complément d'objet direct ci kawam la jëf ci daal mansuubum dañ koo nasab bil kasrati ci kasra de moo tax nga am tin li annahu ana lan moo tax mu ne li annahu ndax moom de jam'un dafa nekk pluriel mu annas boo xam ne dañ koo jigéenal saalim jamu mu annas saalim la moo tax waxoon naa la règle bi ma dox sànq al jam'ul mu annasu saalim ah yurfa'u bi dammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati moom dañu koy hein dañu koy rafaawe ci damma waaye di ko nasab di ko jar ci kasra moo tax fii mansubun dañ ko nasab bil kasrati ci kasra li am na woo ndax moom kat jamoon ja jam mu am na saalim léegi mën yi exercice mooy dernière partie bi comme ni nga xam ne noonu la di defee loolu moom ngay fekk ci téere grammaire arabe yi mooy duñ la bàyyi rek def cours rek dem déedéet travail à lu baax la tamrin exercer c'est en forgeant qu'on qu'on devient forgeron loolu la nasaraan bi wax mu ne la nag tamarin exercice bu njëkk bi as'ilatun naan fahmi darsi <laughs> mu ne as'ilatun lii de ay laaj la an fahmid darsi yoo xam ne day day day day day laal li muy làmboo day xool ba xam ndax yow comprendre nga cours bi ñu gis tey bind bii ñuy jël bind bii ñu jël tey ndax nànn nga ko ndax xam nga mbir yi looloo tax am nga ci compréhension bi war lool lool mooy eh, eh, kii exemple léegi maa eh, njëkk bu kii bu njëkk bi laaj bu njëkk maa alaamaatu raf'i fil musanna maa alaamaatu raf'i fil musanna ana lan mooy màndarga màndarga signe wane lii dañ koo rafaa bu dee tur bi duyal ñaar la yow yaa koy wax yaa koy bind lan mooy màndargaay yi wane ne tur bii nga xam ne duel la ñaar la ñaari góor bu ma ne woon ñaari góor ñaari jigéen ñaari góor ah, walla ñaari jigéen ñaari jaaykat ana lan moo may wan ne ban signe moo may wan boo ma ko bindalee que ne lii dañ koo rafaa lool yow yaa koy wax signe boobu yaa koy wax mu ne la wal jam'il muannath saalimi c'est-à-dire maa alaamatu raf'i fil jam'il muannath saalimi ginnaaw bi mu la laajee màndargaay siiñu yi wane ne lii dañ koo rafaa bu dee duyal la léegi mu laaj la lan mooy signe yi nga xam ne moo lay wan ne lii dañ koo rafaa bu dee lan la ah bu dee jamu muannas saalim la mooy bu dee jamu muannas saalim xam nga ko loolu moom du mu ci ñëwaat ndax léegi kon mbir mi day commencer di leer mooy bi nga xam ne jigéen la bu ñu pluriel bu ñu jigéenal mu ne waaye tamit ana lan mooy màndargaay yi nga xam ne dañoo yiy wane ne dañoo rafaa kene tur bii dañ koo rafaa bu dee mufrad la bu dee benn tur la lan ana signe bi ban signe ci signe yi moo may wan ne lii nii kat dañ koo rafaa te mufrad la benn singulier la benn tur boo xam ne benn lan moo may wan ne tur bii moo gisee ci benn phrase que lii moom dañ koo rafaa mu ne waaye tamit ba léegi ana lan mooy màndargay wane ne dañoo rafaa bu dee jamo muzakkar saalim la mooy pluriel bi nga xam ne dañ koo góoral lan moo may wan bu dee dañ ma koo bindal lan moo may wan ne ma lii nii jamo muzakkar saalim la mooy ana ban signe moo ma koy wan mu ne na ba léegi ana ban màndarga ban signe moo may wan ne jamoo taksiir bii kat dañ koo rafaa jamoo taksiir bi buñ ko rafaawee ana ban signe moo may wan ne lii dañ koo rafaa loolu mooy première question yi nga xam ne question yi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci wàllu rafaa signe rafaa yi ci compréhension cours biñ jóge nii la léegi mu ne la ba léegi beneen maa alaamaatu bi fil jam'i al mudhakkari saalimi maa ana lan alaamaatu mooy màndarga mooy siñaan nasbi këne dañ koo dañoo nasab fil jam'i al mudhakkari saalimi bu dee jamu mudhakkar saalim laa am mooy pluriel bi nga xam ne mbooloo bi nga xam dañ koo góoral lan moo may wan ne moom mii dañ bii ñu góoral nii ah que moom dañ koo nasab tey rafaawuñ ko mais dañ koo nasab ban signe moo ma koy wan mu ne la ba tey ana lan mooy màndarga bi nga xam ne moo may wan ne mufrad bi muy benn tur bi nga xam ne benn la këni dañ koo nasab ban ban signe moo ma boo gisee mot boo xam ban signe moo may wan ne dañ koo nasab mu ne la ba léegi ana ban signe moo may wan ne jamoo mu saalim bu doon jam pluriel bi nga xam ne dañ koo jigéenal ana ban signe lii kat mais tamit ana ban signe moo may wan ne duel bii muy ñaari ñaari tur bi nga xam ne ñaar la dañ ko dañ ko nasab lan moo a koy wan ban signe moo a koy wan yépp yaa koy wax walla nga bind ko bi mujj mu ne la ana ba tey yan signe ñooy wan ne ñooy wane ne këne jamo bi këne jamo bii kat jamo taksir bii dañ ko nasab ban signe moo may wan ne ah jamu taksir bii kat complément d'objet direct la par exemple dañ koo nasab léegi ba tey mu ne la maa alaamaatul jarri fil jam'il muannathi saalim maa alaamaatul jarri analan mooy màndarga analan mooy indice analan mooy signe yi nga xam ne ñoo may wan ne ah pluriel bii ñu jigéenal kat tey dañ koo jar mooy dañ koo jar rafaa wuñ ko nasaa buñ ko dañ koo jar ana yan ci siiñ yi moo may wan ne lii jàmm kon kii dañ koo nasabal dañ koo jar bokk mooy pluriel bi ñu jigéenal mu ne la ba léegi ana ban walla yan màndarga wala ban màndarga moo may wan ne duel bi muy tur bii nga xam ne ñaar lañ dañu koo lan dañu ko jar bu dee tur boo xam ne ñaari góor ñaari jigéen ñaari mbaam ñaari xar ñaari muus lan moo may wan ne ñu ñaari muus yi tey ci phrase bi ñoom dañ leen a jar mooy dañ leen a jar mu ne la ba tey ana ban signe wala yan signe ñoo may wan ne que ne pluriel bii nga xam ne dañ koo góoral tey de moom dañ koo jar ana ban signe moo may wan ne dañ koo jar loolu tamit yaa koy wax mu ne la ba tey ana ban signe mooy wan ne wala yan signe ñoo may wan que ne tur bii nga xam ne benn la singulier non singulier bii que dañ koo jar ban signe moo ma koy wan ci nom bi fi mu jeexale mooy ana ban signe wala yan signe ñoo may wan ne jamu taksiir bii de muy pluriel bii nga xam ne du jamu muzakkar saalim du jamu muannas saalim du buñ góoral du buñ jigéenal beneen la que ne moom kat tey dañ koo jar ana ban signe moo ma koy wan loolu mooy première série d'exercices yi nga xam ne dafa concerner lan compréhension wu cours bi beneen exercice bi mu ne udbut harakata ma lawnu ahmar udbut mooy maasal takkal maasal harakata ma lawnu ahmar li nga xam ne dafa nekk en rouge dinaa la ko wax bu ci nekk en rouge nga war commencer ak naa la ko wax maas bu njëkk al après miim bi ñëw miim boobu ngay maas saadi xaaf ñëw xaaf topp ci di bi après xaaf boobu tamit yaa koy maas al miim bi ñëw yaay maas miim bi saadi xaaf bi ñëw xaaf bi yaa koy maas beneen bi innal munaafi innal munaafi xaaf ñëw xaaf bi yaa koy baa bi ñëw baa bi xaaf bi ñëw xaaf bi yaa koy maas kaabi baa bi ñëw yaay maas baa bi bu njëkk bi mooy jullit dafa dëggu jullit bi de dafa dëggu bi nii mooy naafiq moom naafiq bi moom ab waxkatu lu amul la ab narkat bu mag la expliquer ak kat bu mag la moom beneen bi ci tegu mooy kaanal mualli miim bi ñëw miim bi yaa koy maas kaanal mualli miim bi yaa koy maas haadi raa bi ñëw raa bi nga xam ne dafa am alif bu ko xëcc alif boo xam ne xaw ma da koo xëccandéet mais daa alif bi bii nga xam ne mooy xëcc mu ngi ci fin bi yow yaay xool noo koy maas kaanal mualli niim bi ñëw yaa koy maas xaadi bu ñu xëcc léegi yow yaay xool noo koy maas mooy maître bi de jàngalekat bi de teewoon na beneen phrase bi kaanatil muallima taa ñëw taa bi topp ci kaanatil taa bi ñëw taa bi yaa koy maas xaadira taa ñëw taa topp ci raa yow yaay maas tabo kaanatil muallima taa bi ñëw taa bi yaa koy maas xaadira taa bi topp ci taa boobu yow yaa koy maas beneen bi ci tegu beneen phrase bi ñëw ayin topp ci yaa koy maas alfallaa xaa bi topp ci xaa boobu yaa koy maas alfallaa xaa bi topp ci yow yaay maas xaa baqara baqara taa topp ci raa bi taa boobu tamit yaa koy maas yabi ayin bi topp ci ayin boobu yaa koy maas alfallaa xaa ñëw xaa yaa koy maas baqara taa ñëw taa yaa koy maas lool li muy tekki bu njëkk bi mooy bi ko jiitu kaanatil muallima taabi topp ci xaadira taabi topp ci boobu mooy jàngalekat bu jigéen bi de moom teewoon na bii nag bi yabii bii après baqara loolu mooy baykat bi de jaay na benn nag bi mujj phrase bi mujj yaktu yaktu baa bi ñëw baa boobu yaa koy maas alwala daal bi ñëw daal bi yaa koy maas kalima taa bi ñëw taaboo bu yaa koy maas kon yattu baa bi topp ci baa bi yaa koy maas alwala daal bi topp ci yow yaay maas daal bi kalima taal bi topp ci taaboo bu yaa koy maas loolu mooy lan euh, euh, gone gi mu ngi bind benn baat mu ngi bind benn baat comme mu dem ci tableau bi di bind benn mot kon loolu yattu baa bi yaa koy maas alwala daal bi yaa koy maas kalima taa bi yaa koy maas loolu mooy boobu beneen exercice mu ne fil jumali saabiqati ij'al ma lawnuhu ahmaru jam'an léegi nag mu ne la gis dégg fi ñu jóge léegi mooy bi ñu léegi nii nga xam ne ay yattu baa bi alwala daal bi kalima yooyu noonu yooyu série eh, mooy exercice mu ne la maasal li nekk en mu ne la yooyu noonu phrase yooyu laa bëgg nga def ko yi nekk en rouge mooy yi ma la doon wax yaa koy maas mu ne léegi def ko pluriel yooyu ngay def pluriel li nekk en rouge kon yow li nekk en rouge ngay xool na laa koy defe pluriel boobu yaa koy def exercice bi mujj ta mooy i'rab bi mu ne i'rib ma lawnu ahmar analyser li nga xam ne dafa couleuram dafa nekk en rouge phrase bi al alimu wal mutaallimu sharikaani fil xayri alaalimu léegi li ci ruus dinaa la ko wax bu ma la tekkilee pare alaalimu jàngalekat bi wal mutaallimu ak ki nga xam ne moom da mooy sàkk ku ko jàngal sharikaani ñoom ñoo bokk fil xayri ci yiw googu yiw xam-xam boobu moom nga xam ne kii mu ngi koy joxe kii mu ngi koy jël ñoom ñoo bokk yiw bi yàlla da leen di fay ñu bokk yiw comme li ñëwoon ci xadiis bi hada jibrilu ataakum yuallimukum diinakum hada kooku di dem de mu ne ko yaa umaru mooy bi xadiis boobu rek xadiisu jibril alayhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee boo laaj ko ay islaam ihsaan iman ak amaaraatu saa saa après moo yowmal xiyaam laaj ko mandarga yi am na ko ba mu tontu ko après bi mu demee benn ci version yonentu saa salaam dane yaa umaru atadri yaa umaru atadri mani saayil yaa umaru e yow sayyiduna umar radiyallahu ta'ala atadri ndax xam nga mani saayil ki gi doon laaj léegi nga xam ne dafa ñëw nekk ak tumuranke ko tumuranke sol lu weex nga xam ne kenn xamu ko ci dëkk bi ñu nekk Medina yooyu ñi tooga mu ñëw laaj yonent bi sallallahu alayhi te amul benn poussière wala benn pënd buy wane ne kii fi mu jóge sori na daa jóge fu sori te pourtant kenn xamu ko mu ne ko yaa ji yaa Omar we yow Omar Seydina Omar radiyallahu atadri ndax xam nga mani saayil ki doon laaj mu ne ko allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam lii ak la de muy yow mii de Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alam ñoom ñoo xam de mu ne ko hada jibrilu kooku de mooy jibril ataakum de dikkaloon yuallimakum daakal bi ngir mu jàngal leen lan diinakum seen mbiru seen diine moo tax mu ne alaalimu jàngalekat bi wal mutaallim ak ki nga xam ne day sàkku xam-xam kiy joxe xam-xam ak kiy sàkku xam-xam sharikaani ñoom di ñooy ay associé lañ ñooy bokku il xayri ci mbaax googu ci yiw googu léegi lan ngay analyser alaalimu wal mutaallimu sharikaani loolu rek ngay analyser alaalimu loolu moo nekk en rouge alaalimu wal mutaallimu sharikaani loolu ngay analyser kon xam naa insha allahu taala tey foofu la cours bi yem foofu la ñuy yem bu soobee yàlla bii di ñëw muy avant dernier cours insha allah mooy al mamnuu min as-sarfi al min as-sarfi moom lañu ñu war a gis li tax ma naan mag dhahabtu ila makkata te waxuma dhahabtu ila makkati